walillahi ma fi samaawaati wa ma fi al-ard wa kaana allahu bi kulli shay'in muhiita suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya téeméer bi am ñag ñaar fukk ak juróom benn mu ne walillaahi ñeel na boroom bi tabaaraka wa taala dong maa fi samaawaat mbooleem li nekk ci asamaan yi wa maa fi al-ard ak mbooleem li nekk ci suuf yi wa kaana allah te borom bi tabaaraka wa taala di nekkoon na te du deñ di nekk bi kulli shay'in muhiita ci lépp rek daal dina koy peeg xam ak kattan léegi nag muy ñëw ci xadis boo xamante ne nii ku mel ni ash-shaykhaan di al imaamu al-Buxaari ak al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhima dañoo soloo jële ci na Aysha as-siddiqatu binti siddiqi radiyallahu anhuma mu ne laaya bii ñuy bëgg a gis mu ne daa am loo xam ne moom la fi borom bi tabaaraka wa taala di leeral mooy ne nit ñi ñoo ñëw laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci li jëm ci wàllu miiraasum jigéen ñi loolu waxoon na ko ca laaya yiñ gisoon ya nga xam ne ñoo doon wax ci wàllu miiraas mi waaye jigéen ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ay ay <clears throat> ay ay ñoo xam ne ay jirim lañ léegi nag ki nga xam ne mooy seen tuteur ki nga xam ne moo leen yor seen ginnaaw bàyyi moo nekk ñoom jigéen ñoo xam ne dañoo nekk ñoo xamante ne seen waajuru góor dafa génn àddina bàyyi leen fi alal waaye ñu nekk ñoo xam ne su waa nag ndaw soosu xale moom mu nekk ku mag mu léegi nag mu mage àgg ci ñu war koo denc mu nekk nag koo xam ne soit bu dee ko am alal la sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne bu dee ko amub taar la amub alal mooy léeg-léeg ñi nga xam ne ñoom ñoo ñooy tuteuram ñi nga xam ne ñoo yoroon ay ginnaawam nga xam ne ñoom mu fekk ne ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne mën nañu koo denc ndax l'islam xaramalul seen diggante bu boobaa ñoom dañ koy bëgg a denc waaye nag duñu ñu bëgg a joxe can gi nga xamante ne nii mooy can gi nga xam ne moo war mooy matal can gi comme si ñu doon denc moroomam koo xam ne ñoom nekkul woon ci seen ci seen ron nekkul woon na ñoom ñoo yor ay mbiram nekkul woon orpheline léegi nag bu dee nag dañoo gis ne ndaw si bon taxu koo rafet noonu te tamit waaye nag su bariwul alal quoi léegi nag ni ñuy def mooy dañ koy bàyyi noonu voilà léegi nag takki keneen quoi léegi moom bàyyi ko fi léegi nag mu ngi noonu léegi nag nga xam ne ñi nga xamante ne nii ñoom la ñuy bàyyi noonu ñoom bëgguñu leen a denc waaw léegi nag ah ña nga xam ne nag ñoom lañ bëgg a denc nag ñoom ñoom dañu rafet te am alal ñu bëgg leen a denc te duñ leen jox can gu mag suñu borom nag tabaaraka wa <coughs> daal di leen ne déedéet déet yi moom du mel noo du demee noonu nag loolu la leen di leeral fii ci gàttal loolu yàlla saydina sayyidatuna <coughs> aishatu radiyallahu taala anha wa ardaaha loolee la wax ci li nga xam ne moo jëm ci laaya bi comme ni nga xamante ne noonu la siiwee kon nag loolu la kon suñu boroom ne wa yastaftuunaka ñu ngi lay laaj fi nisaa ci wàllu jigéen ñi mooy ci wàllu jigéen ñi la jëm ci seen miiraas loolu leeraloon na ko léegi nag wayastaftuuna ko ñu ngi lay laaj fi nisaa ci wàllu jigéen ñi ba léegi li ci yëm mooy orphelines yi nga xamante ne nii seen waajur dafa génn àddina ka leen yor léegi nag ñu mat a dugg ci sëy ñu denc leen fekk nag ñu rafet wala ñu ñàkk rafet tam alal wala amuñu alal comme ni ko xadiis bi waxe léegi sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala wax leen nag ne leen qulillah nee leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahu borom di tabaraka wa moo leen di leeral di leen ci leeral ci li nga xam ne moom ngeen di laaj ci seeni mbir fii hin na ci jigéen ñooñële wama yutla ak li nga xam ne moom la ñuy jàng aleykum ci yéen fil kitaabi ci téeréb yàlla bi di alquran di aayay miraas yi li nga xam ne jotoon na koo wax fii yataama nisa ci li nga xamante ne ak yii muy leeral fii ci téere bi fii yataama nisa ci li jëm ci li nga xamante ne nii mooy way jirim yi nga xam ne ay jigéen lañ wala wa allaati yi nga xam ne laa tuutuunahunna yéen buggu ngeen leen a jox maa kutiba lahunna mooy li nga xam ne moom lañu farataal ci ñoom ngir lan ci wàllu boo leen leen war a denc walla bëgg leen a denc ndax dañoo war a fekk am alal mais bëggu ngeen leen a jox can gu mag mu ne déedéet ñooñu ñooñu noonu du ñoon ngeen bil ngeen di laaj mooy ne loolu li ma leen ci wax mooy bu leen ko def non da leen di matale watarut nag leen di nekk ñoo xam da ngeen di juste daal di jub diggante ñoo ak bu kam bu doon keneen la bu watarghabuna ba pare ngeen so ngeen xemmem antan ki xuuxun na ngeen bëgg leen a denc waaye bëggu ngeen loon a jox li nga xam ne moom la borom bi farataal comme can mooy can farata yéen na ngeen ñëw ne loo xam ne leer na ne bu doon keneen la parce que comme que yaay tuteuram léegi yow nga bëgg a jël loo xamante ne nii yow bu doon keneen ngay denc ku mel ni moom ah mooy ne de toute façon duñ ko jox can gópp nii nga bëgg a can gi pour wa par pour parce que voilà moom daal yow yaa fi nekk kii wam bëggoo joxe lu toll ne comme bu fi baayam ne woon wala keneen beneen jigéen bu boo xam ne ay baayam a ngi fi mu ne di tankihuhunna wal mustadafina ak ñi nga xamante ne nii tamit ñooy ñu woy néew ju doole ñi mooy ñi nga xam ne ñooy woy néew ju doole di minal wildaani ci xale yi léegi nag ñoo ñépp wa an taqumu lii nag laa leen digal mooy yéen lii ngeen bëgg daal lii daal laa gis ne moom ngeen def léegi nag léegi man li ma leen digal man seen borom bi ngeen laaj wa an mooy wa an li ma leen di digal mooy na ngeen taxaw daal di coow wooral lil yataama ñeel li nga xamante ne mooy way jirim yu jigéen ñii nii bu ngeen leen di denc bil qisti na ngeen taxaw jub ci seeni mbir na nekk justice bu leen ne walla baayam newu fii walla man maa fi tuteuram maa fi yor ay mbiram léegi daal te man war naa koo mën a denc léegi dama koy ñëw denc saa ma jox ko can gi war mu ne déedéet lool bu leen ko def waaye ki nga xam ne bëggu ngeen koo denc tamit walla mu am alal walla loolu beneen affaire la mooy ndaw si da am alal tamit des fois mais rafetul léegi nag ñoom bëgguñoo keneen may keneen ta ñëw takk ko parce que bu ko keneen takkee bon alal ji day dem quoi day dem yóbbaale alal ji bu boobaa nag ñu daal di ko fii téye loolu la Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala anhu maa wa ardaahuma wax ne noonu lee loolu tamit loolu la mooy loolu it jële nañ ko ci Mawlana Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma léegi nag moom ma dégg ko foofu voilà léegi yow mooy comme que yow moom rafetul boo bëggu xem ne moo ko ngir denc ko mais am na keneen ku ko bëgg a takk mais nga bokk faxe bloqué foofu quoi doo ko may mais bàyyi ko fi mu des ci kër gi ngir yow ngay man di xéewlu ci alalam gi ko fi bàyyam bàyyil mais doo ko mayee loolu nag la borom bi ne yooyu yépp dama leen koy tere mooy li ngeen di def nangeen ngeen ci seeni mbir wala léegi nag wa ma tafalu na nag na ngeen leer nag ci cas yi yépp ci kaayu wuute yii wa ma tafalu lu ngeen jëf min xayrin nag ci yu yiw fa inna allah ne borom bi tabaraka wa taala kaana bihi alima moom de ku ko xam la de dara nëmpu nëbbuwul ci moom mu ne léegi nag way nimraatun dee nag daam benn jigéen boo xamante ne nii xaafat dafa ragal min baaliha ci soxna si ci boroom këram nushuza li nga xamante ne nii mooy daal ak fétti ak mooy li nga xamante ne ñàkk ànd daal léegi voilà nga xam ne mooy bana ko léegi daal mooy bëggatul ragal na ne de moom jëkkër ji daal mooy pare na ci moom moo soxlaatu ko dara voilà mu ngi noonu léegi nag nga xamante ne nii lool la naan nusuza aw irada wala boog ak dummóoyu ci li nga xamante ne daal mooy nam ko xem neeme woon mu dummóoyu ci loolu le léegi ngir bon après ngir daal di day wocc daal daal di koy wocc daal di koy fase léegi nag suñu boroom nag ne bu loolu xewee fala junaha alayhima loolu amul benn problème ci ñoom ñaar muy ki góor ki jigéen gi ay yusliha ñu wut koo xamante ne nii wala ñoom ñaar ci seen bopp ñu fexe nu ñuy yëwale ne lu ñuy yéwé nale baynahuma seen diggante sulha ak yéwénal goo xamante ne nii moom la ñuy ut daal ngir dox nan la ñuy def daal ngir mën a fexe daal ñoom ñu nekkaat daal même bu dee lëkkale lële daal na ko léegi nag mu ne xayr mu ne nag loolu was sulhu xayr mooy yéwénal ut li nga xamante ne daal mooy yéwénal diggante yi kon wa sulxu te yéwénal xayrun mooy gën saa su ne wa uhdiratil anfusu shuh kantaa bakkan yi góor ak jigéen a ci yem ñooy ñoom daal borom bi daa teewal def daal leen mooñe ak li nga xam ne mooy xër ci mbir buñ xëree ci mbir daanaka bàyyi ko keneen duñu ko bëgg lool moo tax so waa ji bu dee daa gis keneen koo xam ne moom la sopp léegi moom la gën a sopp léegi nag ñaara am soit mu bàyyi ndaw si walla mu waxtaan ak ndaw si xool nu ñuy def ngir moom bu dee am na ay bés yoo xamante ne nii mooy ne moom nangu na ko moom mu wàcc ko ci àqam moom ndaw si loolu mën na koo def mais fokk mu nekk loo xam ne déggoo lay doon ci seen biir kanta waa ji moom mooy góor ki mooy bu gisee keneen moom daanaka day xaw a jeng ci noonu te du ba bëgg moom daal loolu jaral na ko loolu daal mën naa bàyyi kenn bon ndaw si parce que am na keneen ku fi ne voilà loolu mooy kanta ndaw si moom itam bëggul àq yi nga kii léeg-léeg du bëgg bàyyi loolu ak keneen quoi loolu waxu diratil anfusu shuh mu ne wayin tufsinu bu ngeen rafetalee nag wa tattaqu a ngeen ragal seen borom fa inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa kaana nekk na bi ma ta'maluna xabiira ci li ngeen di jëf de moom ku ko xam la mu ne nag walan tastati'u léegi nag du ngeen man nag an ta'dilu yéen góor ñi manu ngeen an ta'dilu ngeen yemale bay bayna nisaa'i diggante jigéen ñépp ku fi am jigéen ñu bari ay soxna yu bari ñaar wala ñett mooy yemale leen ala leet loolu moom comme une montre loolu man da nekk moo tax mu ne loolu manu ngeen ko walaw xarastum même bu dee ne da ngeen a xëroon ngir def ko kon nag loolu comme que man da nekk waaye nag bul ne comme que man da nekk man nag sax jéng moom nga wane ko ba ñépp xam ne da ngaa moom ci aawo bi wala ci ñaareel bi loolu nag la borom bi ne fala bu leen jéng de kullal may li géej ku jéng ba ku leen gis xam ne kii moom bu ñuy wax mu naan keeway Medina kii mooy Makka wal iyaadu billah bu ko defee ngeen jéng ci kenn ki bàyyi keneen ki fatadaruha kal mu'allaqa mu mel ni koo xam ne daal dafa lonku nekk entre deux mooy yow kii mu ngi mel ni newul ci sëy mais mu ngi mel ni nekkul ab célibataire ndax ku ko gis ci biti nii jàpp ne am na jëkkër te moom li muy dund moom daanaka mook mook mook mook célibataire bee mu ne lool nag laa leen lool bu leen ko def de in wa <clears throat> mu ne wa in tuslihu bu ngeen yëwanalee nag wa tattaqu ngeen ragal seen borom fa inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala kaana nekk na gafuuran ku yaatu njéggal raxiima ku ñaatu ak yërmande mu ne wa in yatafarraqa bu dee nag dañoo fase mooy dañoo tas ñoom ñaar daal ndax trouvé wuñ benn compromis manuñu daal daal di yéwénal seen diggante ndaw si d'accordul lool waa ji d'accordul ne il faut mu takk ñaareel wala leneen ku ko baa ya ay yatafarraqa bu ñu tàqale ko ci lool yughnillahu borom bi dina yéwénal dina dina dina woomal kullan min saati ku nekk ci wu ci